wa an Sahl ibn Sa'd radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ana wa kaafilul yatiimi fil jannati haakadhaa wa ashaara bis-sabbaabati wal wustaa wa farraja baynahumaa rawaahu al-Buxaari rahimahullahu ta'ala wa kaafilul yatiim alqaa'imu bi umuurihi kon al imaamu nawawiyu rahimahullahu taala muy wax ci buntu bi garab gi di fanweer ak ñett 33 ci suñu jotaay bii ñu génn gisoon nañu xadiisu 200 numéro 261 ñaar téeméer ak juróom benn fukk ak benn mu doon xadiisu Seydina Abi Hubayra A'iz ibn Amr al-Muzani radiyallahu anhu keroog bi nga xamante ne nii ci la euh, Abu Sufyan Saxr ibn Harb rombe woon Seydina Salman Suhayb ak Bilal radiyallahu anil jami' ak yeneen mbooloo ñu ne wa ma axadat suyufullahi min aduwwillahi ma axadaha voilà kon loolu gisoon nañ ko léegi nag tey ñu war a gis ñetteelu xadis bi ci buntu bi mooy xadis numéro deux cent soixante deux mu ne waan Sahl ibn Sa'd mu ngi mu ngi ko jële ci Seydina Sahl ibn Sa'd yàgg nañ ko fi gis euh, euh, as-Sa'idi radiyallahu ta'ala anhu la def waxoon naa la baayam saxaaba la radiyallahu anhuma annahu qaala mu ne moom ne na Euh, mooy euh, Seydina Saad euh, Sahl ibn Saad mu ne nee na qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallama nee na ah ana man wa kaafilul yatiimi ak ki nga xamante ne al imaamu Nawawi ca gannaaw lañ mujjee jàng mu ne kaafilul yatiimi mu ne lool li muy tekki mooy alqaa'imu bi umuuri mooy kiy taxaw temm ci mbiru orphelin bi jirim bi. ngir di ko toppatoo loolu mooy kaafilul yatiim waaw yonent bi alayhi salaatu ne man ak ki nga xamante ne mooy prendre en charge ab jirim taxawu ko ci lépp loo xam ne moom moom la uh, soxlaal ngir ak màggam ngir ak yaram ngir ak li nga xamante ne mooy ak dundam ak yooyu yépp ak éducation am maa kookale fil jannati ca ajjana te hakaza comme nii léegi comme nii bi mooy lan mu ne wa ashara yonente wala saa saam leeral bis sababati ci baaraamam bi nga xam ne ci la nit kiy joxar bee saytaane buy buy buy buy buy buy buy buy buy buy buy buy buy buy buy taaya moom lay sàbbaale walla sabbaaba buy buy eh, joxar bi nit eh, bu ma fontoo yu mel baaraam boobu noonu <laughs> wal wusta ak bi nga xam ne mooy bu digg bi baaraamu digg bi mu daal di leen tàllal nii wa farraja baynahuma mu mu mu da leen a taqale ba pare daal di leen daal di def nii mooy genre benn v mooy farraja mooy mu taqali comme ni boo yëree baaraam yi di jàpp naan tafriiju bayna al asaabi' mooy di xal walla mu xal seen ñaar mooy taqalewu leen mu daal di leen firi walla mooy firi baynahuma seen diggante comme benn v lay mel waaw mooy gis nga ñaar yooyu ni ñu jegewe mu ne noonu maag ki nga xamante ne nii mooy taxawub jirim maag moom ca ajjana noonu la ñuy jegeñoo allah kon nag kon li ci suuf wax nañ ko mu ne rawaawu soloo na ko al-Bukhari yu muy al imam al-Bukhari rahimahullahu taala léegi laaj bi mooy est ce que moom dong moo ko soloo moom al al-Bukhari rahimahullahu taala dañ naan la déedéet sëriñam imaamu Ahmad ibnu Muhammad rahmatullahi alayhi addi na koy indi naka noonu al imaam Abu Daawud ak al imaam Abu Iisa at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala wa la'ana al-jamii' al imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala addina ko ci ñaari bërëb ci kitaabu at-talaaq baabu al-li'aan foofu la ko njëkk indi eh, ci kitaabu at-talaaq téere fase baabu al-li'aan buntu ba nga xam ne mooy wax ci wàllu rëbboo léegi nag indi na ko feneen muy ci kitaabul adabi waaw téeréb teggin baabu fadli man ya'ulu yatiman ngëneelu ki nga xam ne day toppatoo di taxaw ab jirim di ko dundal di ko toppatoo foofu indi na fa bi mais xadis bi lii imaamul Buxaari al imaamu an-Nawawi indi rahimahullahu taala kaddu yi mooy bi nekk ci kitaabu talaaq baabul li'aan ndax buntu biñ la mujjee wax nii al adab foofu indi na ko fa mais wax ju mujj bi wa farraja baynahuma loolu indiwu ko kon nag kon ñu jël fi nga xam ne fa la indi loolu lépp mooy kaddu yi mu ko solo muy ñi kitaabu talaq baabul li'aan mu ne haddathana amru ibn zuraara al imaam muhammad ibn isma'il rahimahullahu ta'ala wala rahmatullah alayhima voilà mu ne haddathana nettalana amru ibn zuraara di amru ibn abi amr zuraara ibn waaqid al-Kilaabi Abu Muhammad an-Naysaburi rahimahullahu ta'ala nee na moo ñu nettali qaala mu ne axbaranaa Abdul Aziz ibn Abi Haazim mu nekk ñu nettali ma Abdul Aziz ibn Abi Haazim ah, Abu Haazim moom yàgg nañ ko fi gis muy Salamatu ibn Diinaar an abiihi ci baayam nag la ko jëlee ma Abdul Aziz moo ko jëlee ci baayam di ha di Abu Haazim nga xam ne turam moo doon Salama ibn Diinaar al-A'raj at-Tammaar rahimahullahu ta'ala al-Qaas az-Zaahid al-Hakiim rahimahullahu ta'ala an Sahl moom moo ko jëlee ci Sahl ibn Sa'd ibn Maalik ibn Xaalid ibn Sa'laba ibn Haarisa ibn Amr ibn al-Khazraj ibn Sa'iid ibn Ka'b ibn al-Khazraj al-Ansaari as-Saa'idi Abul Abbaas am na ne Abu Yahyaa waaye waxoon nañ la Abul Abbaas mooy bi gën a siiw radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ana wa kaafilul yatiimi fil jannati hakkadaa waaw wa ashaara bis-sabbaabati wal wustaa wa farraja baynahumaa shay'an voilà <laughs> mu daal di moom euh, shay'an boobu da ko cee boole te imaamul kii bi mu indi wa farraja baynahumaa bi kese la yem mooy mu daal di euh, xàll seen diggante tuuti voilà diggante baaraamu euh, sàbbaal bi ak baaraamu digg bi voilà. kon loolu lu amaam solo léegi hadis baa ngi noonu hadis e bii da ciy wane ci bunt bii ñu nekk nga xam ne di ñeewanti ak ñi nga xam ne ñooy way ñàkk way way jirim yi ak xale ak xale yu jigéen yi ak ñi nga xam ne mbooleem ñi nga xamante ne nii di way néew ju doola ñoog ñi nga xam ne ñooy way ñàkk ñeeg ñu dammu ñeeg di rafetal ci ñoom ah di ñeewanti ci ñoom tey wàcc sa bopp seen kanam lii yonente mi alayhi salaam wax mu nekk loo xam ne lu rëy rëy loo xam ne day woo di leen jëme ci ñi nga xam ne dañoo faible comme ab yatim nga xam ne gisul baay waxoon nañ la yatim nag mooy góor euh, mooy euh, koo xam ne daa ñàkk baayam voilà xale bu ñàkk euh, yaayam baayam ne fi kook kook duñ ne ab yatim la waaye yatim mooy ki nga xam ne baayam la ñàkk ta majeurul gone la voilà léegi waxoon na la lool nag bu dee ci picc yi ñoom buñ ne yatim ci picc yi mooy côté yaay bi la mooy picc moo xam ne dafa ñàkk yaayam loolu ci wàllu picc yi kon nag mu ngi noonu hein kon al kaafilu mu ne yeneen way saa saam ne man ak ki nga xam ne mooy kaafilul yatiim kii taxaw temm ci ay mbiram di yëwënal ay mbiram di ko eh, ak lépp nag moo xam nag yatiim boobu comme ni ko eh, eh, riwaay bi ci tegu hadis bi ci tegu boobu ndax beneen hadis la bu wuteeg bi mais presque li ñuy wax benn la waaw këne benn ñoom daanaka li ñuy wax benn la boobu imaam muslim moo ko solo moom la ci teg ah boobu noonu mooy presque pare la moo xam yatim bi mbokkam la moo xam moom dafa nekk comme koo xam ne dafa am frère frère bi gaañu bàyyi ci njaboot gu sew doom yooyu mu taxawu leen te yàlla tax wala boog moom muy bàyyi texu ci ñooñu waaw mooy liñ la wax yi frère bàyyi tex wala doomam dafa am frère sœur bu sœuram mooy <laughs> rakk bu jigéen wala mag bu jigéen bu gaañu bàyyi fa ay njaboot gu sew mu taxawu leen waaw yooyu yëpp wala rek mu nekk loo xam ne daal mooy euh, mbokkam la bu mu jege waaw moo tax ci waaye boobu dina ko leeral lahu moo xam moo xam yatim bi ngir moom la aw li ghayrihi wala ajnabi la wala ajnabi mooy yatim la boo xam ne étranger la mooy moom amul benn lien de sang amuñu bokkaale ci wàllu askan wuñ bokk waaye ab jirim la boo xam ne moom mu jël ko adopté ko jël ko yóbbu ko këram mooy di ko toppatoo ndax kat bu ñu ko bàyyee mooy eh, mu sànku ay mbiram yàqu mais adopté boo fekkwul na léegi comme li ñu xamee adoption adoption ah, maay baayam mooy kii déedéet déedéet du baayam de moo koy toppatoo yor ay mbiram voilà ndax loolu l'islam da ko teg fële voilà ñëw mooy sa baay nga yor santam mu léegi mu yor sa sant yor lépp après di la doon loolu amatul loolu amul ci l'islam léegi kon mu ngi noonu kon mu ne mag kooku nag nga xam ne taxaw dina metti waaye nga def ko ngir yàlla te taxawu xale boo xam ne ab yatim la loolu mooy comme li yenn xadiis yi wax euh, euh, kii yonent bi alayhi salaatu salaam euh, dañ koo laaj naa Jaabir nee na waaw yonent bi alayhi salaatu salaam yatim boo xam dama koo yor ci lan bu defee loo xam dama koo war a yar ci lan laa ko war a yare mooy bu dee jar na ma duma ko mu ne ko ci li nga xam ne rek bu doon sa doom bi nga jural sa bopp def na ko loo xam ne lool nga koy yare lu mel noonu voilà mooy mbir daal loolu la. ki nga xam ne mooy gis nga euh, yorin bu rafet ak yooyu yëpp mën nga ko tënk ci leen mooy yow yow bu dee ne ki koy yor obligé wul waa jii taxawu xale bi euh, jirim bi mu nekk ku am ay doom man na nekk koo xam ne célibataire la amul ay doom man na nekk am nay doom man na am nekk amoon nay doom amatu leen man na nekk loolu lépp man na nekk waaw loolu lépp ñoo ci yem loolu lépp man na nekk léegi nag mooy yow jàppal ba nga amee doom bu am nga doom lépp loo yéene sa doom ci lu baax moom nga yéene ki nga xam ne mooy yatim bi nga yor te lépp loo xam ne bu ko sa doom defoon doo ko ci yare ndax loolu jàpp nga ne garaawul yow itam loolu bu ko ci bu ko ci dóor voilà lépp loo xam ne jàpp nga ne ngëneel la lu baax la loo xam ne luy yéwénal mbirum la tay wala ëllëg wala loolu nga taxaw ci ngir moom comme ni nga ko doon defale sa doom loolu la loolu la voilà lépp loo xamante ne léegi bu ñëwee koo xam ne dafa yor ay doom doo ñëw di faral sa doom yi di ko wan ne yow doo dara comme ñu fi waxa woon voilà yow nga xam ne da mën dañ la fay indi sax ah ngir ma lay yor di ko fàttali muy yëg ne am na lu ñàkk gis boo ñëwee jóge nee ah dem bay duggaat ci kër gi jënd say pomme jënd say kii fruit ñëw jox say doom moom nga bàyyi ko fële walla iyaazu billah loolu bokkul ci rafetoo waaw yow bëggoon nga ëllëg mooy lépp loo xam ne nit ki lenn la beneen tënk yow bu doon ne yow yaa bàyyi ay doom sa ginnaaw. waaw boo bàyyi woon ay doom sa gannaaw na nga bëgge woon nit ñi taxawu leen sa gannaaw noonee ngay taxawu doomi jàmbur képp waaw mislam di mis waaw mislam di bis ñooyam waaw moo tax suñu boroom ne woon wal yaxsha alladina law taraku min xalfihim durriyatan di'afan xaafu alayhim falyattaqu allaha walyaqulu qawlan sadida waaw waaw na na def attention tey tiit tey ragal waaw nit ki mooy looy looy looy jokkalanteeg fekk bi muy wax ci wàllu miraas mi wa idha hadara al-qismata ulil qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعيفة ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا Allah waaw fekk muy wax lool ne ñoom sax réeka mooy jirim ji mooy taayooyu waaw am na lii bi ñuy gis miraas mi borom xam-xam ne lii moom amatul am ñu ne non day am ba dee ba léegi des na ba léegi ay bi daa am waaw toppat leen dara ci mbir yi fekk fekkoon nañ mbir yeeg yooyu ngeen am lu ngeen leen ci jox même bu dee aw bëy ngeen di jënd wala aw nag daal di koy togg reen di ko daal di leen di sarax def leen waaw suñu borom di inciter ci loolu ta di leen wax wax ju rafet waaw ngeen jàpp ci lii rek te xam ne de waaw góor gi de seenu góor la woon ñun ñëpp ko bokk. waaw ñun ñëpp a ñàkk ñàkk nañu waaye yéen tamit ñàkk ngeen waaw te ragal ki ñi nga xam ne ñoom ci seen bopp ñu bàyyi woon seen gannaaw ak njaboot joo xam ne bu bu la bu sew la bu tuuti boo xam ne bu feebal la <laughs> xaafu alayhim ñu am ñu tiit ci ñoom waaw na ragale di génn àddina mu leer na sa doom yi man la mu seen bopp dara nga am souci wu bu bu conscient waaw ci mbiru aveniru ay doomam mu xam ne mu ngi nii di génn àddina ñu ngi fi bàyyi mën a la guñ seen bopp dara noonu muy tiite di xalaat kan moo ko leen taxaw gannaawam yow na ragal ragalal yàlla léegi di ngay dund yor ni mel noonu ba yow bu la lool dalee ñëwee wutu sa gannaaw maa ragal yàlla falyattaqullaha walyaqulu qawlan sadida maa ragal yàlla ci ñoom waaw mu ngi noonu mbir mi yépp loolu la li nga yéene sa doom daal. laa yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi kenn ci yéen du gëm dëgg-dëgg gëm lu dul mu bëggal mbokkam li nga xam ne moom la bëggal boppam kon nag affaire baa ngi noonu waaw te dafa nekk loo xam ne lu rëy rëy rëy mbir la waaw waaw te yonent bay saa saa ne maak moom ñooy niroo nii lañuy nekk waaw benn bi ci gaawaayu dugg àjjana ndax yonent bi alay saa salaam njëkk dugg waaw moo tax nee na man damay dugg ajjana <laughs> na Abu Dawud moo ko soloo rahimahullahu taala Sijistani hadiisu Seydina Awf ibn Malik rahimahullah radiyallahu anhu mu yonent bi alayhi salaatu salaam ne euh, da doon euh, moom ak ndaw si nga xam ne day sànn lex dafa ras maa moom comme nii fekk ndaw soosu ah <laughs> dafa doon mu ne ndax dafa nekkoon jigéen joo xam ne ku amoon aw askan la ca ñin ña amoon dayo ca ñin ña ak taar waaye mu téye boppam ci loolu lépp talu ko ndax la ay jirim yoo xam ne ndax famille monoparentale la seen bàyyi newatu fi génn na àddina moom mu taxawu la ni mu gën rafete ba xale yooyu génn àddina wala boo ba ñu mat dem feneen mën a nekk ci ay loxo mu ne maag kooku daanaka maag moom nii la mel waaw waaw waaw moo tax mu ne am na benn jigéen boo xam ne ah comme ne al Abu Ya'la solo jële ko rahimahullah ci mawlana Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu yeneen tubaab yi saa ne man may kii njëkk ubbi buntu àjjana. nee na bi ma ko ubbilee rek am benn jigéen boo xam ne tubaabiruni mu ngi njëkkanteeg man ma ne waaw mais kii kan la man anti <laughs> ndaw si ne ma man de jigéen laa boo xamante ne dama doon toppatoo ay jirim yoo xam ne maa leen yoroon <laughs> mooy ci gaaw a dugg aljana mais ca ay daraja yu kawe keroog aljana nit ñi jege yonent bi alayhi salaatu salaam mu tallal taw xam nga mos baaraamu euh, sànnikaay bi baaraamu euh, joxoñ bi bi euh, bi ngay bi ngay bi ngay eh, ngay kii di di di di ak bi dëgg bi gis nga ni ñu seen diggante soriwul mooy yonent bi alayhi salaatu moo féete kaw ñëpp daraja ma gën a kawe mais da koy jege bokk gën a jege yonent bi alayhi salaam ëllëg waaw wala ko yaakaar ne waaye da boroom xam-xam yi lay doon nag yooyu boroom kii yu kawe yi boroom turi kawe ma ne mu ngi nii defal waaw ma ne duggal defal laa wax <laughs> defal moo tax defal wallahi boo ko defee li yonent bi alayhi salaam wax mooy am moo tax imaam Ibn Battal al-Maliki rahimahullah mu ne haqqun ala man sami'a hadha al-hadith an ya'mala bihi li yakuna rafiqa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fil janna wala manzilata fil akhirati afdalu min dhalik waaw <laughs> al-imam ibn Battal rahimahullah mu ne lii yey na ci bépp koo xam ne dégg nga xadis bi nga gaaw jëfe ko nim gën a gaawee sa njël lu ko xat-xat boo amee jirim boo mën a dugal ci biir dugal ko ci biir ndax nga tuuf dara ngay sol nii dëkk ak yonent ba ne saa saam gis nga boo ko mooy lii moom yoon la woo xam ne man wuy bokk la boo mën sacrifice nag di muñ waaw man na nekk koo xam ne xale la boo xam ne bi ñu ko yoree ku neex a yar la ku neex a waxal la moo la ku nekk koo xam ne ku dëgër bopp waaye yooyu yëpp bu nekk nga am ci ni nga leen di gérer noonu nga lépp bu nekk ci bil bil ma'ruf ci lu njekk ak loo xam ne rafet lu rafet waaw mu ne yey na képp <laughs> xajal leen si njël si nga yor di compter rek naan bi di nañ na yàlla di nopp déedéet xajal leen fi ndax bi nga tuufi daraja yoo xam ne moo lay may nga dëkkaale yonent bay sax ko lool gaaw dugg àjjana noonu <laughs> na jëf yuñ la fi wax yoo xamante ne nii mayu la nekk ak yonent bi alayhi salaam ëllëg Allah kon nag mu ngoog mu ne kon na ci képp ku dégg xadiis bii nga gaaw jëfe ko waaw ngir li yakuna rafiqan nabi ngir mu ba nekk àndandoo dëkkaaleen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa nga xam ne mooy fa gën a diggu doomu ci àjjanaay fa lay na alayhi salaatu wassalaam mu ne te amul benn manzila amul benn wàccuwaay fil aaxirati ca alaaxira afdal min dalik waaw amul benn wàccuwaay benn place ci àjjana bu gën boobu <laughs> waaw nit ki nga xam ne moom day dëkkaale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kay moom kan moo mën a am dëkkaale ki place bu gën boobu yowmal qiyam amut kon maa ngi noonu de Allahu akbar <laughs> am na sax ci boroom xam-xam yi comme al imaam al-Hafiz ibn Hajar bi muy sarah hadis bi rahimahullah ci al-Fath na am na ñenn ñoo xam ne nee nañu yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu doon wax lii ba tàllal ñaari baaraam yooyu ñaari baaraam yi dañoo takk dañoo dañoo baaraam bu bu bu muy sàbbaale dafa yëkkati ko ba tolloog ba tolloog baaraamu bu dëgg bi ñu tolloo mooy kon ñooy tolloo nii waaw mag ak mag waaw après bi mu ko waxee ba pare baaraam bi delluwaat gina wàccaat bi nga xam ne moo nekk ci digg bi yéen al imaam al xaafis nag mu ne lu mel nii nag moom du saxe ci ay njort naa ak yaakaar naa waaw <laughs> waaw kon nag mu ngi noonu de waaw oh amul dara dox diggante al al wusta ak ak sabbaada amul beneen baaraam mooy yow yaa ngi yonent bi sallallahu alayhi nii ngeen di nekk yawmal qiyaama allah <laughs> kon nag waay waay fal fal naqtanim waay nañu tonaw waay nañu nañu nañu nañu profito kon nag al imam al nag gis nga ngëneelu di euh, mel ñi ñi nga xam ne ñooy yatiim léegi nag ñu waaj a dugg nag ci beneen hadith bi mu ne wa euh, mooy hadith deux cent kon hadith bi ñu jóge moo doon hadith deux cent soixante deux j'espère wax naa ko euh, avay ah, wax naa ko waaw deux cent soixante deux ñaar téeméer ak juróom benn fukk ak ñaar léegi nag tey non euh, instant bi ma tey tey lañ ne boobu ba léegi di <laughs> ñu ma la jël xadiis bi ci tegu wax naa la xadiis bi ci tegu moom moo bii presque benn la waaw mu ne wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam kaafilu lyatiimi lahu aw ligayrihi ana wa huwa kahaatayni fi ljanna wa ashaara arraawi wa huwa maaliku bnu anasin rahimahu allahu taala bissabbaabati walwusta rawaahu muslimun rahimahu llah wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam alyatiimu lahu aw ligayrihi maanaa qaribuhu aw al-ajnabiyyu minhu fal-qaribu mislu an tak mislu an takfulahu ummuhu aw jadduhu aw axuuhu aw ghayruhum min qaraabatihi wallaahu a'lam. kon al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'aala mu dëkk ci hadiis bi kon mu ne wa an abi hurayrata hadis bi mu ngi koy jële saydna abu hurayra radiyallahu anhu annahu qaala nee na qaala rasulullahi mu ne qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama kaafilul yatiimi ki nga xam ne mooy toppatoo jirim lahu boo xam ne moom la ñeel aw li ghayrihi wala jirimu keneen la mooy du moom lay leeral fële mu ne wa qawluhu al yatiimu lahu aw li ghayrihi imaamu nawawi wax bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne Euh, jirim bi nga xam ne moom la ñeel wala keneen mu ne maanaawu maanaawum xaribuhu mooy lahu mooy ki mu ki nga xam ne jege ñaaleen ba wax nañ ko sànq comme ki nga xam ne jëkkëram a génnaat bi mu yor goneem wala boog sa baay tax Abdullah yow sa frère wala sa mag wala sa sœur wala yooyu wala sa tonton boo xam ne ay doomam ñoo génnaat dina moom moo génnaat bàyyi fa doom jaww du sew ñooñu ñooy moo tax mu ne fal xaribu mu ne maanaam qaribuhu ki ko jege awil ajnabi minhu wala mooy aw li ghayrihi mooy wala koo xam ne étranger la mooy doxandéem la ci moom bokkuñu askan ci deret mu ne maanaawu lii nag kon loolu la fal qaribu ki jege mooy mislu mooy misaalum an takfulahu mu toppatoo ko ummuhu comme ndeyam waaw mooy li ñu wax sànq jëkkëram a gaañu ndaw si bàyyi fi ay njaboot gu sew ay xale mu nekk famille monoparentale mooy famille boo xam ne benn waajur kese fi des léegi muy ndaw si mu toppatoo leen xale yooyu ba na ñuy majeur aw jadduhu wala boog ki nga xamante ne nii mooy maamam la waaw mooy maam gi ah doomam génn na àddina bàyyi fi njaboot gu sew mu toppatoo la aw axuhu wala frère waxoon sa bàyyi bàyyi tefu xale aw ghayruhum wala ñeneen min qarabatihi ci jege ñaay wallahu bi a'lam mooy xam dëgg-dëgg kon mu ne kaafilul yatiimi lahu ki nga xam ne mooy toppatoo girim bi nga xam ne ñoom moom la ñeel mooy mbokkam la aw li ghayri wala ko dul mbokkam ana man yonent ma lay saa sax huwa ak waajoojee góor ak jigéen a ci yem nag gis nañ sànq xadiis yi la ab jigéen na boo xam ne damay damay dugg àjjana rek mu gaaw mel ma ma ne may kii kan la <laughs> mu ne man ab jigéen laa boo xam ne maa doon toppatoo samay doom e, e, bi nekkee gone man dégg kon mu ne ana wa huwa comme ñaar yi fil janna ca mu daldi junj ar-raawi ki solo xadiis bi wa huwa mu ne te kooku mooy Maalik ibn Anas mooy Maalik ibn Anas muy Maalik men ibn Anas ibn Maalik ibn Abi Aamir al-Asbahi imaamu daaril hijrati borom giir bi ah, radiyallahu anhu bi sababati nooy ci baaraam bi nga xam ne moom la ñuy jokkar bee kew koy waxal wala moom ngay <laughs> joxar be iblis <laughs> wala wusta ak bi nga xam ne mooy bu digg doom bu mu daal ne ñaar yi comme nii niñ jege ñoo loolu la mu ne rawaaw xadiis bi soloo na ko muslimun imaamu muslim rahimahullah est-ce que moom kesee ko soloo la déedéet sëriñam al imaamu ahmad ibnu muhammad sallallahu <laughs> ibnu muhammad rahmatullah alayhima <laughs> soloo na ci yoonu imaamu malik la ko jële comme imaamu euh, kii muslim voilà ñoom ñaar ñëpp ki imaamu Maalik la jaar léegi lii mais hadis bi newu ci Muwatta de kon nag mu ne mooy Muwatta bi ñu yor Yahya ibn Yahya al-Laythi bu siiw bi imam Muslim mu ngi ko ndi ci zuhdi war raqaa'iq baabul ihsaani ila al armalati wal miskiini mu ne baabul zuhdi mooy dëddu àdduna dëddu lépp luy dëddu yàlla jiblu sa ak yi tooyal di eh, eh, tooyal xol baabu buntu bi suraax yi def al ihsaani rafetal ilal armala ci jigéen boo xam ne daa génn àddina non euh, mooy dafa ji kii la dañ tëj voilà jigéen buy tëj wal miskiin ak way ñàkk wal yatiim ak ki nga xam ne mooy jirim bi mu ne haddathani Zuhayr ibn Harb mu ne ki ma nettale mooy Zuhayr ibn Harb mooy Abu Khaythama an-Nasaa'i al-Baghdaadi Zuhayr ibn Harb ibn Shaddaad euh, al-Baghdaadi mu ne qaala haddathanaa Ishaaq ibn Iisaa mu ne ki ma nettali mooy Ishaq ibn Isa te Ishaq ibn Isa mi imaamu euh, kii ci moom la ko jëlee imaam imaamu Ahmad dana haddathana haddathani Ishaq euh, euh, la wax qaala haddathani Malik voilà mooy Ishaq boobu la. et fii nag Zuhayr ibn Harb moo ne haddathana Ishaq ibn Isa ma Ishaq ibn Isa ibn Najih al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala moom moo ko moo ko moo ko solo moo moo moo ko. <laughs> moo ko nettali voilà al-Baghdadi Abu Yaqub rahimahullahu taala kon mu ngi noonu euh, moo mu ne qaala haddathana nettali nañu Malik muy Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir borom ngir mi al-Himyari al-Asbahi al-Madani imamu daari hijrati an Thawr ibn Yazid an Thawr ibn Zayd ad-Dili moo ko jële ci Thawr ibn Zayd ad-Diili al-Madani mawlaahum rahimahu ad-Diili mawlaahum al-Madani rahimahullahu ta'aala annahu qaala sami'tu Abal Ghays mu ne dégg naa man Abal Ghays Abal Ghays mooy Saalim Abul Ghays al-Madani al-Qurashi al-Adawi mawlaahum rahmatullahi alayhi yuhaddithu muy nettali an abi hurayra di jële sayna abu hurayra annahu qaala mu ne nee na qaala rasulullahi mu ne ndawal yàlla li de wax na sallallahu alayhi wa sallam kaafilul yatiimi lahu aw li ghayrihi ana wa huwa ka haatayni fil janna wa ashaara maalikun bis-sabbaabati wal wustaa nii nii la ko al imaamu al haafizu al muslim ibn al hajjaaj daal di soloowe kon lii gëree gis ne hadis bi yëpp bi ñu jóge benn la voilà waaw mooy ne yii yépp moom biñ jóge benn la manoon nañ leen a boole sax doo la wax mooy li ñu wax fee rek la ñuy wax fii voilà mooy ngëneelu ki nga xam ne day taxawu ñu ñàkk te néew doole wala ñoo xam ne mën nañu am sax ndax jëriñ bi mën na nekk bàyyi génnaat na bàyyam ko fi alal ju bari waaye comme que mënu la taxawu boppam yow nga ñëw ci sa ginnaaw yor ko wala nekk tuteuram wala nekk bàyyi xam walla nekk yaayam wala yooyu boo ragalul yàlla wala sa étranger nga mais yow lañ fi wóolu bàyyi la moom boo ragalul yàlla si moom alalam ji da nga koy tuŋaay waaw yàlla tere na nga ñëw di jël ci moom yoo xam ne ay àq yoo xam ne wala di ko maltraité ci yaramam wala ci ay kaddu yoo xam ne moom nga koy wax ak alalam ji mu fi bàyyi loolu nag lu garaaw la léegi nag taxawu ko na mu war rek ah cum kooku le waaw kooku <laughs> aka aka aka aka nekk lu ama am solo looloo bi lu rëy. ndax lan dalay may nga ànd ak yonent ba lay saa saam ëllëg yawmal qiyaam ca aljana yéenay bokk fu ngeen ne nee na lii la ñuy jege ne te tey ni jël baaraam ak sa euh, jo joxar bi bi ak bi nga xamante ni nii mooy bu digg bi daal bi leen boole jegele leen nii mais comme nii mooy baaraam boobu gis nga ni ñu jegewee noonee la ma kookee di jegewee allahu akbar dara dox sama digganteeg moom te dara mayu ko lu dul toppatoo mbir ñoo xamante ne dañoo feebar. waaw dañoo nekk ci aajo ku leen taxawu mënaluñ seen bopp waaw loolu nag imaginer euh, moo tax euh, am na ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi foog naa al imaam al hafiz da ne imaam Zaynuddin al Iraqi non kii imaam kii al kii waaw rahimahullah sëriñam si al Iraqi moo ko wax mu ne nee Euh, rahimahullah euh, dane kii euh, lëkkaale bi am diggante yonent bi alay salaam ak kii nii jëfu yonent moo yonent bi alay salaam xaalam ak li koy borom bi def mooy ki nga xam ne mooy kulut ko xeet yi yépp xeetal ñoom ñépp ay yatim lañ waaw ñoom ñépp ay jirim lañ waaw ñépp aajo woo ku leen toppatoo taxawu leen siinoo seen àddina du jag seen alaaxira du jag rawatina seen diggante ak seen yàlla ñoom ñépp ay aw bu dul woon yonent bi loolu nag mu taxawoo ci ñoom waaw laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim kii taxawu jirim bi noonu la mel ki jirim bi moom kese mais yonent bi saa saa ci xeet yépp la mel noonu ci ñoom Allah léegi lëkkaale boobu nga xam ne mooy yërmande gi mu am ci ñoom di dox ci loo xam ne moo leen di mooy defar seen mbir di yëwénal seen affaire ak di defar seen condition wu àddina bi nga xam ne dafa am leen rek ak seen borom ndax fii lañuy euh, liggéey ëllëg kenn du bàyyi ba ñoom yow bal xiyaam di ko fa liggéey ak yëwénal bi muy ñëwénal diggante nit ñi ak seen borom sori la leen ak al-la'inul marid waaw ak iblis lim leen di sorile di leen lu rafet lu baax mu xëccal leen lépp lu leen di lool mu jañal leen ko te di ko def te amu ci benn intérêt qul la as'alukum alayhi ajra yonent way sa sam yonent yëpp suñu borom dañ ne leen laaju ma leen ci fay waa ji taxaw jirim bi it noonu la waaw man xooluma ci luñ may fay je le fais sama digganteeg sama borom waaw ngir am gërëmam bu ma ko ci amee am naa lépp bu ma ko ci ñàkkee ñàkk naa lépp ak lépp lu ma mën a am waaw noonu yonent way sa sam nel aji kii di yor jirim yor ko yor bu rafet jikko yooyu la yor moo tax nag ku mel noonu moo yell na wa wallah ci ngëneelu yàlla kese nag ngëneelu yàlla kese mu wax xamal yonentam alayhi salaam ne ko nag ku mel ni ku yor si jikko yooyu yow mii yow ak moom ëllëg ñii ngeen di nekk aljana kon nag ja'alna allah min ha'ila yàlla nañu ci borom bi boole ci ñi nga xamante ne ñooy dëkkaaleeg yonent bi alayhi salaam ëllëg wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ha ah, subhana rabbika